kon nag léegi kon kii mu ne Seydina Abu Sa'id mu ne bi nga xam ne radiyallahu ta'ala anhu kon euh, dañ ñu doon wax mooy dañu àndoon muxaasiran mooy ñu jàppante waaw ku nekk jàpp loxoom ñuy dox di dem. nee na bi ñëwee ci jullikaay bi fekk fa benn minbar boo xam ne ci ban la ak ay briques yoo xam ne ki ko defoon mooy Kathir ibn Sawt mooy Kathir moo ko tabaxoon wax nañ ko sànq nee na Marwan bëgg a dem ci minbar bi. waaw di xëcc sama loxo ngir ma ànd ak moom ba ci côté minbar bi man itam ma daal di ma te annahu yajurruni nahwal minbar mel ni daal man noonu laa ko damay xëcc jëmee ci minbar ba wa man Abu Sa'id ajurruhu xam ne foofu la a taxaw fa imam a taxaw julli ba pare ma koy xëcc foofu ma xëcc fañ ko defal minbar bi nee na bi ma gisee loolu daal ma ne ko mais yow mais ne ko ay na al ibtidaa bi léegi yow ana jaal benn gi nga xam ne moom lañ doon war a njëkke njëkke bi ñuy njëkke julli ji foo ko nar a teg dem di nar a xutba nii waaw nee na nee na Marwaan ne ma laa yaa Aba Sa'id yaa Aba Sa'id qad turaka ma ta'lam yow li nga xamoon mooy li nga xamoon jàpp ne bu ñuy bu ñu dañuy julli dañuy ba pare door xutba loolu loolu nga loolu ba nañu ko Seydina Abu Sa'id ne ko nee na ma ne ko kallaa waaw wallahi nafsi bi yadihi wat naa ci ki nga xamante ne sama bakkan bi mu ngi ci loxo li nga xamante ne ma laa tatuuna bi xayri mimma alam andiwu ngeen mukk te mënu ngeen a andi mukk lu gën li ma xamoon ndax li ma xamoon moo doon doxaliinu yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadiyu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ak xulafaa'u raashiduuna yi yim ñu toppuloo ñooñu loolu ñu bàyyi loolu laa xam mënu ngeen a andi nag lu gën loolu haqqan lahu wax na dëgg lan moo fi mën a indi li nga naan sa am doon nga bàyyi nañ li nga xam wax ko ko ñetti yoon ginnaaw yi mu dem léegi nag mu dem mooy ñëw ci suñu sa laaj mooy waa léegi képp koo xam ne dafa njëkkee xutba bi a julli bésu fa ay imaam bu def loolu man ma nekk ci mbooloo mi comment je vais mais bu ma julleeg moom est premièrement est am naa droit julleeg ànd ak moom toog déglu xutba bi ba pare mu jëm julli ma def loolu benn ngo deuxièmement mooy est-ce que bu ma defee loolu ànd ak moom est-ce que sama julli baax na est-ce que moom itam julleem baax na est-ce que mbooloo mi def loolu julleem baax na dañ la wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab mooy ne sii <laughs> sa julli dina baax waaye bàyyi na imaam bi ko def bàyyi na sunna bàyyi na li nga xam ne loolu la waroon a doxe waaye nag aggul ci farata goo xam ne dañ naan mbir mi de toute façon ku xutbawul ku julli avant xutba bi yow nekk nga koo xamante ne nii da julli du baax déedéet àggul foofu àggul foofu déedéet foofu moom àggul waaw loolu nag mooy sunna waaye ku ko bàyyi juudal affaire yi kooku julleem baax na loolu sax moo tax Seydina Abu Sa'id dafa demul yoonam de summa ansarafa bi moo tax al-imam Qadi ibn Musa al-Maliki rahimahullah mu ne an jihati al-minbari ila jihati as-salaa wa laysa ma'naahu annahu insarafa min al-musallaa wa taraka as-salaata ma'ahu bal fi riwaayati al-Buxaari rahimahullah annahu mu ngi ci jublu kan Abu Sa'iid sallaa ma'ahu wa kallamahu fi dhaalika ba'da as-salaah wa haadhaa yadullu alaa sihhati as-salaati ba'da al-xutba wa lawlaa sihhatuhaa kadhaalik lamaa sallaahaa ma'ahu waaw mu ne wattafaqa ashaabuna ala annahu law qaddamaha ala as-salaati sahhat walakinahu yakunu tarikan lis-sunna mufawwitan lil-fadila bixilaafi xutbatil jumu'a fa innahu yustaratu li sihhati salaatil jumu'a taqaddumu taqaddumu taqaddumu xutbatiha taqaddumu xutbatiha alayha li anna xutbatal jumu'a waajiba wa xutbatul iidi manduuba al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah al Maaliki dëkkoon fii Maroc mu ne ah al imaam an-Nawawi mu ngi reprendre waxam ji ci al Minhaaj sharh sahiihu sahiihi Muslim ibn al Hajjaaj rahimahullah mu ne léegi mooy li eh, eh, eh, riwaaya bi ne Sayyid Abu Sa'id ne man bi may xëcc Marwaan jëma jëmee ci minbar ma xëcc ko ci côté fi ñuy jullee ma gis ne kiiwul ma wax ko li ma ko wax après man ma dem su man sarafa boog mooy lan mooy nekkul ne mu dem quitté foofu julliwul ak moom a dem ñibbi këram déedéet mu jóge côté vanteg minbar ba dem côté ba nga xam ne imaam ba buy jiite foofu lay nekk mu dem foofu toog di ko fa xaar waaw waaye tekkiwul mukk ko ne dafa jóge fi ñuy jullee bërëb di ñuy jullee bàyyi julli ak moom déedéet moo tax mu ne bal li am ba des ci riwaay imaamul Buxaari rahimahullah këni foofu leeral na fa ne dafa julleek moom dafa julleek Marwan ba pare bi jullee ba pare mu waxaat ak moom ci affaire boobu wa kallamahu fi dhalika ba'da as-salat waxaat ak moom ci lii mu def commencé xutba bi laata julli ji mu waxaat ak moom mu ne te lii day wane ne wérug julli koo xam ne bésu moom hein dafa xutba ba pare doon julli ndax bu wérul woon lawlaa wa lawlaa sihhatuha kadhalika lama sallaha ma bu lu woon du wér mais Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu doonu fi woon nekk di ko julli ci ginnaaw Marwan waaw te bul mooy moom xam nga après euh, ñi nga xam ne ñoo ñëw juste après Marwan ak façon yooyu ñoom ñu tyran mag yi waaw ñoom Hajjaj ibn Yusuf ak consort boobu waaw nga xam ne ñoom ñoo doon tyran yu ñoom ñoom ñooñu noonu Marwan melul woon ni ñoom ah déedéet loolu il faut que ça soit clair Marwan c'était pas comme ni nga xam ne boo demee ci siit yi <laughs> li non Marwan moom lu bon mu loolu ko gaa yi wax mais quand même affaire bi mooy àggul ci ñoom li ñuy wax voilà mooy déedéet waaw Marwan shattaana ak sooy digganteem ak façon ñoom Hajjaaj ibn Yuusuf les grands tyrans raykatu nit ñi safaaku dima yu may yu mag yooyu mukk waaw Marwan moom gaa yi Seydina Abu Sa'id ragalul woon wax ko dëgg ah moo tax wax na ko sànq bi mu koy xëcc muy xëcc la ko mu wax moom waaye après ci riwaay Imaamul Buxaari bi ci boppam rahimahullah wax na moom ci loolu jullee ba pare. mu ne kon bu dul ne du wér moo kon day dem yoonama ah, day dem yoonam mais dafa taxaw bàyyi ko mu xutba ba pare ñëw fi muy di jiite nit ñi mu jullee moom te loolu dégg mbooloo ba fa ne woon bu Seydina Abu Sa'id kese radiyallahu ta'ala am na sax ci yenn riwaay yoo xam ne mooy eh, riwaay bi nga xam ne beneen nettali bi te moom lañ nekk ci xam nga nettali bii nii ñu gis nii nekk ci saxiixa yi dañ koy tudd nii wuute na ak nettali bii ah ñu nekk ci saxiixu ki kii de ci ci ci ci Riyaadu Saalihiin bi doon nekk Muslim de bokkuñu de maa ngi ñëw ci loolu inshaa Allah bu ko jaawale de bul foog ne non dañoo niroo mais bokkul parce que riwaay Riyaadu Saalihiin bi boobu Sayyid Abu du moom moo wax Marwan dane benn waay moo gis Marwan commencé la euh, xutba laata muy julli mu ne ko eh, mais yow xut julli la ñuy njëkke Marwan daan ko waqat turi kama hunaalika bàyyi nañ la ne foofale la nga xamoon nag la la lañ doon def bu njëkk Seydina Abu Sa'id ne kanta kii moom def na lu ko wax loolu bokku la nettali bii de Seydina Abu Sa'id ci boppam radiyallahu anhu xew-xew bu mel noonu dafa xewoon ak moom Marwan bii nii moom Marwan ñoo ànd ñoom ñaar bi dox di moo am na ci riwaay yow xam ne ki nga xam ne moo dugg sax est ce que kooku xam nga ni naan la boo demee ci euh, surah yi nag ñu ngi la naan noonu kan la am na euh, ñenn ñoo xam dañoo jàpp ne Seydina Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Juhani al am na ci riwaay boo xam ne moom moo ànd da cay àndoon bi mu gisee Marwan mu ne eh mu ne ko xutba li ci julli ala xutba am na ne euh, Seydina Abu Mas'ud la Uqbatu ibn Amr al-Juhani al-Juhani radiyallahu anhu ah te moom gis nañ ko fi fan yee gis nañ fi xadiisam fan yee walillahi alhamdu wal minna kon ñaar yooyu c'était pour te dire que ñaar rekk la yooyu bokkul <laughs> léegi kon loolu euh, al imaam al qaadi al Iyaad euh, qaadi Iyaad ibn Muusaa alayhi ridwaanullah mooy loolu mu ne loolu bu dul woon ne wérul julli ji du baax doonul woon julleek moom waaw moo tax mu ne wattafaqa ashaabuna suñu àndandooy mooy suñu mbokk yi mooy maliki yi di rahmatullah alayhim nañu ko ne képp koo xam ne dafa jiital julli ji dafa julla dafa jiital xutba bi ci kaw julli bi comme lii Marwan def bésum it julli ja dina wér waaye nag bàyyi na sunna te tamit faat na ko ñàkk na ngëneelu def li yonent ba ne saa saam defoon mooy julli ba pare door a xutba waaw mu ne lii nag di xilaafu xutbatul juma contrairement ak xutba ajjuma xutba ajjuma moom bés bu imaam di ñëwee julli ba pare ne gaa yi aywa léegi nag ma xutba kooku moom bu baax lu tax mu ne ndax charte la ngir ajjuma ji julli ajjuma ji baax xutba bi jiitu ko waaw <laughs> waaw mu ngi noonu alors que bu dee li nga xam ne moo tax mu ne différence mooy xutbay ajjuma dafa war xutba fu ñu julee àjjuma loolu dafa war ay lu ñu sopp de alors que xutba bésul ayib dañ koo sopp voilà gis kon la ñu sopp kese moom nga juut nga nga nga bañ koo teg palaasam yàqul julli xam ne charte la condition la ci moom comme xutbaay àjjuma boo ko jaawalee boo ko juutalee affaire bi du baax kon anna al imam qaadi al Iyaad ibn Muusaa alayhi rahmatullah sa benn laaja bokk kon yow boo fekke woon bu ñëwaat ñëwaatee imaam boo xam ne loolu la def boo maree am nag feneen foo jullee foo xam ne du def loolu loolu moo gën te loolu mooy li ràññee mais bu dee da ngaa ñëw fait devant le fait la ko quoi yow da ngaa ñëw xamoon deme nga agsi rek imaam bi commencé ñeent toog imaam bi jógee ne commencé xutba te yow leer na boo fi jógee fii di dem feneen ñooñu julli leen ba pare bala nga fay dem di dem beneen ci beneen kii di ci gaa yi bu boobaa nga def ni Seydina def. waaw boo ko mënee laaj biir war wala sax ci biir mbooloo mi nga ne ah imaam am a jéggalu de man de dawaa est ce que dañuy jàmbalee julli bi ba pare bu dee ne ragaloo fitna mu ëndi fitna ju ëpp li tax ngay wax voilà est ce que nekkul woon euh, dañuy kii ba pare loolu nag wute naa ñi nga xam ne xamuñu ak xam nga euh, Marwan xamoon na loolu lañ doon def mais da ne banañ ko li tax li tax mooy le xadiisu muttafaqun alayhi bi wax waaw. Seydina Abu Sa'id nee na Marwan ci boppam moom moom daa jaxal illa lu tax moom mu jiital <laughs> lu tax mu jiital affaire bi lu tax mu jiital julli ji ba pare daa ko daa joxe lu tax ne loolu la quoi parce que nee nit ñi waaw ndax nit ñi dootuñu dootuñu leen xaar quoi eh gis na nit ñi daal sawaay léegi dootuñ fi toog di leen déglu kon nag affaire bi lenn la booy buñ jullee ba pare njëkk julli ji ah moom doonuñ toog di leen xaar inna naasa waaw ndax lan la loo mu ne fa qaala Marwaan ne inna naasa lam yakunu yajlisuuna lana ba'da salaati fa ja'altuha qabla salaat loolu la seen Abu Sa'id moo tax ci riwaaya boobu muttafaqun alayhi nee na bi ma ko xëccee fa jabastu bi sawbihi fa jabadani waaw ma xëcc yéeréem ngir andi ko fi ñuy jullee moom mu xëcc ma fartafa rek baba rek daal di gaaw yéeg ci minbar bi fa xataba qabla salaa mu daal di julli laata mu xutba laata muy julli fa qultu lahu ma ne ko ghayyartum de wallahi nee na Abu Sa'id ma ne ko xam ngeen ne yéen soppi ngeen li fi amoon de wat naa ko ci yàlla laa wax fa qaala <laughs> nee na Seydina Abu Sa'id nee na mu ne ma Aba Sa'id qad dhahaba ma ta'lam mu ne ko yow Abu Sa'id la nga xamoon dem na mooy loolu ce plus d'actualité ah. loolu doxatul la nga xamoon doxatul waaw ba pare <laughs> nee na fa qultu sayna Abu Sa'id nee na ma ne ko maa a'lamu wallahi xayrun mimma la a'lam li ma xamoon de jële ko ci yonent bi alayhi salaam ak ñim ñu roy looloon ci saxaabaam yu mag yi al xulafaa al mahdiyiin al raashidiin al mahdiyiin moo gën li nga xam ne xawma ma ko te mooy lii nga jëf nii jiital bésu iid tabaski wala korite xutba bi ci kaw julli bi loolu la ma xam jële ko tenent bay saa saa mooy julli ba pare dóor a xutba loolu moo gën yow li nga def waaw fa qaala ne ko waaw oh, li nga discussion xam nga lii Hajjaaj ibn Yuusuf doomu ko may gaa yi ah Hajjaaj yow da ñeme Hajjaaj di kii ngay nekk di ci non day sax <laughs> Marwaan Marwaan ne mais xam nga boo gisee Abu Sa'id ma def lii mooy inna naasa lam yakunu yajlisuuna lana mooy nit ñi nekkatuñ di toog di ñu xaar quoi waaw bu ñu jullee ba pare war a xutba ah dootuñ toog di xaar julli xutba bi léegi nag pour contrer leen weñ seen loxo que ne foofu jaar dinañ déglu suñu xutba mooy léegi nag nga place xutba bi avant julli bi ndax boobu dañuy ñettu dootuñ am beneen choix. waaw mooy xaar parce que julli yi nga xam ne moom moom moo leen fi indi dafa guñu alors que nga xam ne dañ doon topp rek yi nga xamoon yow lu njëkk li li di julli ba pare du mais gars yi des fois amoon raison lu fekk kenn du xaar parce que gars yi dañ fay nekk di wax ay wax yoo xamante ne nii euh, du du du am rek amru bil ma'ruf ak nahyu anil euh, munkar quoi gis nga au lieu def li yonent bi saa saa doon nag defuñ lool mais léegi nit ñi loo bëgg duñ fa toog di la xaar mais lool benn affaire la mais am na jamono yoo xam ne léegi nit ñi léegi mbir mi du loolu yow en tout cas booy wax sax qaala Allah qaala rasul sallallahu ci la ñuy demee say ñoom waaw walla iyaazu billaah waaw ñeneen li taxoon ñoom ñu ko ba mooy seen waxu politique yi ñu doon nekke waaw politique kese waaw politique. nekk di wax yoo xamante ne gars yi gis nañ ne mais lii lii lii lii lii bañ koo dégg sax mën naa fekk moo gën ci ñun di ko dégg ñu jóg dem seen yoon julli ji def nañ koo pare léegi nag ñoom ngir contrer affaire boobu <laughs> ngir forcer gars yi ci ñuy déglu par force ah ñu jël xutba bi placé ko avant julli ji bu ko defee gars yi fay toog voilà mu ne looloo tax mais ilam bi euh, nekkul loo xamante ne bu kenn mën a dégg la waaw bu demee noonu nag bu dee nit ñi jii nii xam nga léegi nit na ne waa léegi euh, est-ce que Marwan li mu def loolu manu la nekk ba léegi parce que même bu dee nag ñoom daa yooyu seen discours yi léeg-léeg doonu loon nekk yoo xamante ne euh, yu gërëmu la quoi ci surtout ci ñenn ñi ñu ñu euh, ñi àndul ak ñoom idée manoon nañu nekk di wax ci ñoom lu dul noonu quoi waaw di leen ŋaññi ak wala yu mel noonu wala di wax yoo xam ne daal en tout cas amalul njariñ ñu bari ñoom jiite léegi. léegi imagine léegi mais est-ce que li qa'ilin an yaqul mais est-ce que boroom wax nit mën na lu ne waa mais léegi nga xam ne waxuma la loolu de gars yi waxuñ politique imam bi nga xam ne mooy wax politique sax gars yi dinañ toog di ko dégg waxoon naa la fi gars yi léegi bésub iid bu jotee da ngay gis journalistes yi ñooy nekk ci kanam place micro nga gis ah Walfadjri micro boo xam ne walf walf walf lañ ci def bee ñàngam yi nàngam sud ñeneen ñi e, e, e, ñeneen ak ñeneen nga gis xutba imam boobu ndax xam nañ ne imam bi saa bu jullee ba pare ay discours bu bu bu bu bu ñoom li ñu a dégg reew waaw mooy léegi ñooñu doon imam yooyu en général yi sax fa la ñuy gën foofu moom dañuy toog di ko taataan di ko xaar hatta ñu dëkkul dëkk boobu sax ñu ngi xaar ñu gaaw dugal ko YouTube wala dugal ko TikTok dóor lien yi bu ko defee ñu dégluwaat discours imam bi nga xamante ne nii mooy moom moom day day day jafal rek day dugg nguur gi rek waaw gars yi imam yooyu lañuy ñuy ñoom d'ailleurs dañuy toog sax di leen xaar alors que imam bi nga xam ne bu pare lii yonent bi alayhi salaam te ñu waxoon ko fi ci hadith yi la Seydina Abu Sa'id ne la doon def jublu ci nit ñi waar leen dénk leen ah, bu amee fàtte leen bu amee lu muy yónnee mu yónnee loolu képp ku fi nekk imaam buy defati loolu ñu ëpp ci nit ñi dootuñ toog di xaar waaw boo fi nee di wax ay aaya alquran ay di leen dénk seen digganteeg seen boro seen diggante mbokkoo yi dañ koy rafetal nañu. alhamdulilah nañuy nekk ci jaamu yàlla na yàlla nekk seen yitte. te ñu bàyyi jëwante bi ak dugg lu ci sa yoon newul ak di xuus ci yoo xamante ne nii dara leeru la ci ay dossiers yoo xam ne xamoo ci dara lu dul li nga xam ne moom nga dégg ñu naan presse bi di ko wax wala ay fuites yu jaar nii baleen lool tay wax lu leer. daa a yariibuka ilaa maa laa yariibuk loolu la yonent bi saa saam jàngale woon ci hadiis Seydina Al-Hasan ibnu Ali Abu Muhammad radiyallahu ta'ala an aali bayti rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam boo fi nee di wax loolu bàyyi li ngeen xam ne da ngeen ci am sikki sàkka wax li nga xam ne amoo ci benn sikki sàkka benn nëx-nëx yu mel noonu imaam biy wax loolu gaa yi ñu bari duñu ko fa xaar léegi nga ne ma waaw kay léegi le constat est posé man bay dama doon laaj est-ce bu boobaa imaam bi nga xam ne ay ay lay wax ay looloo yooyu mais nit duñ ko fa xaar est-ce que léegi manu def ni Marwan def mooy léegi muy placer xutba bi xutba ba pare dooru julli dañ naan la mukk kalla summa kalla summa kalla kan mooy suñu royukaay a Marwan am rasulil am rasul a rasulillah sallallahu am Marwan loolu lañ lay kan mooy suñu royukaay Marwan wala yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala Marwan ah xam nga loolu tontu ah, bi kon lu tax ñu ko fi bàyyi moom li nga xam ne mooy doxali na mooy na mooy tërali di ko def di def tëralinu koo xam ne def na lu wuteeg li ci kaw xam ko mais utal na ko ngànt jàpp même bu nee ne ngànt boobu ci ko teg dëgërul voilà mooy loolu moom la ndax laa la ijtihaada fii muqaabilin nas amul ak génneeg euh, di julli sa dayo sa sa xam sa sa sa effort d'interprétation wala nii laa gisee fekk texte bu ci taxaw jëf jim doon jëf yonent way sa sàmm typiquement jëf jooju ci boppam la def aynul amal aynul fi'l la def defa ko hay a boo xamante ni ci melo boo xam ne façon boo xam ne wute nag façon bi nga xam ne moom la ko Marwan def nii même bu dee ne utal na ko ay raison yoo xam ne ce n'est pas valable yoo xam ne valable kon kenn mënu la ñëw naan parce que nit ñi du ñu toog di ñu déglu kon ci bu ñu jullee it kon nañu place xutba bi avant déedéet bàyyi leen loolu. lii yonent baay saa saam doon def foofu la xayri ya nekk foofu la ngëneel gi nekk boo yaakaaree nag ñett gi ñeent di ñett xutba bi ci kanam mais dañu dul déglu sax léegi seen yi la ñu yor waaw xutbaan gaa yi seen écouteur la ñuy yor. di déglu leneen nekk seen téléphone yi di woote ñenn ñi sax bu ñu nekk foo xam ne duñ la eh, di woote ci ndànk di wax te yaa ngi xutba mooy la nga doon bëgg ñu forcer leen déglu mooy dégluwuñ la voilà dégluwuñ la sax ñu ngi ci yeneen waaw ñi nga xam ne moom mënuñoo yor téléphone parce que de de yaa ngi leen di fixé ñoom ñu ngi lay xool waaye seen xel yi ñoom c'est transparent xooluñ la ñu ngi xool feneen seen xol yaa ngi feneen waaw kon nag. kenn du ute ngërëmu nit ñi ci mooy yi nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam alxayru kullul xayri fi ittibaa'ihi mu ngi ci topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yow sa xel nu mu la mën a jàpp ne mais est lii non li gën mooy hadiyu rasulillah waaw ñi nit ñi tax xutba wooy xutba am na solo ñàkk ak yooyu lu mu am am solo defe ko ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defe ci kaw noonee ci ngay mën a woowe nit ñi ci lañ sax mën a dégloo waaw ndax bu boobaa ñi nga xam ne moom ñor na dinañ la xaar même bu dee ne ñenn ñaa ngi dem ñoom dinañ toog waaw mais it yow imaam di nga wax loo xam ne day jariñ nit ñi mais boo fi ñëwee di wax hors sujet wala xutba koo xam ne en nga koy def gars yi xamuñ dara ci li ngay wax amaana li ngay kere ci biir xutba bi sax bu ñu jógee ci la ñuy nekk nga ñëw toog naan parce que man daal sama mos bopp mooy ne xutba ci arabe lañ koy war a def léegi nañ jàngi arabe dañ naan la yow xam nga ne defe ngaa muus waaw waxuñu na képp ku xalaate noonu dafa desee mus dama ne la yow noonu mooy da ngay xam wama arsalna suñu borom nee na yónni ma benn yonent lu ci lam nañu ay ñoñom waaw mooy ci kàllaama bu mu ñuy xaree ñoom léegi nag bu dee yow da jàpp ne man daal sama mazhab lii la wax waa nga jàpp ko bu la neexee nga jàpp ko nga def kenn nag du la ci ñëw ŋàññ la duñu la ŋàññ waaye mooy am nga bàyyi nga li gën a yey mooy di wax ak nit ñi lu xam te bu boobaa conséquence bi ñuy tegu mooy lan nit ñi dootuñ toog di la xaar yow lool seet ko ci sa bopp parce que toog fi di dégg muy mel mais nañ ko imaginer rek waaw gis nga entre wolof li ñuy def bu ñu nee surtout euh, même nekk Sénégal xam yeneen làkk ñoo xam dañuy làkk yeneen làkk te dégguñu wolof waaw wala yu mel noonu wala fay France wala Italie wala euh, Canada wala feneen ak feneen Japon Chine wala yoon gis nga boo ci seen biir ñuy wax làkk boo xam ne xamoo ko gis ni muy ni muy ni muy naqaree nga yàgg fa. te manoo te demoo ñoom ñu ngi waxante seen biir nga ñëw xew boo xam ne ñépp kenn déggu fa làkk bi nga dégg te yow déggoo seen làkk ñuy wax ci seen làkk ñoom gis nga ni muy ni muy présent bi léeg doo xam ngay gis ñu ngi waxtaan di ree ñii kii yow nga toog xamoo lu tax ñuy ree affaire bi bu yàggee ni muy présent bi léegi imaginer xutba léegi taxaw nga ñëw wax loo xamante ne xamu ci dara te yow kee censé xutba bi il yee nit ki nit ki xam li nga xam ne moom la imaam bi wax lim leen di yeete ak lim leen di waare xamu nga ñëw toog naan walla nii nii nii mooy waaw defal boo ko tegee ci sama waaye nag mooy xam nga ne moos mooy bu boobaa nag yow gaa <laughs> am na ñoo xam ne loolu la ñuy def même bu dee rek waxuñu ne lool lañ ñu war a defar ah déedéet utalu ma leen lay mooy dama naan la li waral loolee il faut. imaam bi mu xool lan la waaw wax ak ñoom lu ñu xamul tamit loolu téewul kenn fa mu ne lu dul koo xamante ne xam na sacralité mbir mi ak même bu dee xamu ko mbir mi ni mel te loolu du ñu bari ñoo mel noonu kon nag affaire baa ngi noonu ne kon léegi nag ñu jàll ñu continuer kon eh, eh, tontuwaale nañu eh, laajte bi nga doon laajte naan Seydina Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu mais nan la ma a nekk foofu nan la man a nekk foofu Marwan euh, di def lii te ko dara ba keneen moo jóge ne le di koy wax daal di koy tere dañ naan la tontu bi tontu nañ la ko léegi waaw waaw ndax lii moo tax taxriij yi dugg ci yeneen téere yi am solo parce que xoolal leeral na fii li tax. ci riwaay bi nga xam ne muttafaqun alayhi la ne moom waxoon na ak Marwan bi ko Marwan njëkkee de alors que nettali boobu ak bii bokkul waaw léegi mais am na loo xamante ne ni euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koy tontu ay tontu yu ñu indi yu ñu indi ne looloo tax ci xadiisu imaamu muslim bi rahimahullahu taala wax ne. mooy lan moo tax kon imaam Abu Sa'id radiyallahu anhu yéex te waxul Marwan dara ba kenn jóge fële daal di koy bañal loolu ah léegi nag am ñu ne tontu yu lii la boroom xam-xam yéen di jaay tontu yu wute waaw mooy première que ne moom bëggoon na ko def mais waaj di ko ji waaw Marwan dañoo ñëw bi toogee Marwan dem ci di xutba rek Seydina Abu Sa'id laata muy jóg waaje ku koo wax. te am na ñoo xam ne dañ ne kooku Seydina Abu Sa'id la da doon Abu Mas'ud waaw Seydina Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Juhani anhu kooku dëg jiit ci mbir mi waaye moom bëggoon na koo def loolu benn mbir la am ñu ne beneen tontu mooy que ne Abu Sa'id al-Khudri moom fekkewul ñëwul bi Marwan di tàmbali dafay dugg si day ñëw ci bërëb bi juste saa dafa mu waa ji di wax ak marwaan ndax marwaan a ngi taxaw fa minbar ba di waaja di waaja xutba waa ji ne ko eh xul julli la ñuy njëkk def xutba bi mu loolu beneen tontu la kon ci kaw noonu mooy moom dafa ñëw fekkewul woon mbir mi ne dafa ñëw fekk waa ji juste muy wax ak marwaan ñu nekk ci xaal boobu marwaan naan ko bàyyi nañ bon yow turekamaa taalam waaye eh ma turekamaa hunaalika eh, bàyyi nañ li nga xamante ne ni moo fa newoon waa <laughs> waaw waaye am ñeneen ñoo xam ne ñu ne c'est possible que ne mu nga fa woon sax waaye dafa ragaloon ci boppam wala mu indi fitna gu rëy bu doon da da dafa taxawoon ne Marwan lii du lii lañuy def julli lañu war a def ci kaw noonu kon nekk di di bañ di ko wan ne li nga def du noonu loolu day rot ci moom comme li nga xam ne noonu lañ ko xamee ci wàllu euh, ni ñuy wootee loolu wax nañ la dinañ ci ñëw insha allah alors que waa ji nga xam ne moo ko wax ak Marwan moom ragalu ci loolu. moom ragalul loolu wala sax mënoon na ko ragal mais mu ne mais ma mais aw ma leneen lu ma def ah foog ma leeral ko lii ne ko julli la ñuy njëkk a def waaye gis nañ ni lii nii boo gisee beneen xadiis bële nga xam ne imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo da ngay xam ne wax jii dëgërul imaam Abu Sa'id nekkul dafa ragaloon Marwaan xew-xew bi ci boppam daje dal na ko moog Marwaan ñoom ñoo àndoon boobu Marwaan di yéeg mu xëcc Marwaan Marwaan di ko xëcc fee mu xëcc ko fii tamit wax ko li ñu koy wax foofu ba pare bi ñu paree julli ji lim nee ci riwaa imaamul Buxaari rahimahu mu waxat ko ne ko lii nga def xam nga ne du lii xayyartum wallah waaw kooku kon ragalul woon ne bu ma waxee mu am fitna déedéet noonu voilà kon li xam ne moo dëgër kon ci riwaay bi lan la mooy Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu suwaa mooy wax bi ne daa ñëw fekk marwaan di wax ak waa ji di wax marwaan ci loolu naan ko julli lañu war a njëkk def wala rek mu ne mu ko fawoon waaye comme que doon na ko wax marwaan ba pare lan la ci mën a mooy wax na ko lam yem jëlir lam lam lam lam yem yem hein hein nan nan la baat ba <laughs> zajarahu fa yan fan fan jaza fan <laughs> damay bañ a <laughs> naaw na mooy bàyyi yow fan zajar voilà <laughs> mooy jàjj nañ ko wax ko ba mais bawul moom ci boppam wax na ko ànd nañ Marwan def loolu mu xëcc ko wax ko Marwan di ko xëcc ci minbar mu xëcc ko pour faire fi ñuy jullee wax ko ne ko euh, euh, sotti ngeen ñu pare mu waxaat ko ko leeral ko loolu Marwan naan ko ba nañ li fi ne woon mais kooku kay bu ñu li jamaatee la lay waaw man na nekk moom mu nekk ki nga xamante ne nii waaw mooy danaan man waxoon naa ko voilà parce que loolu al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar te loolu boo ko xasee def obligé woon à chaque fois ngay répéter mooy ne loolu boo xasee digal nit ki wala nga tere ko obligé woo boo rombaatee terewaat ko dañ koo sopp kese Seydina Abu Sa'id nag soit kon li possible mooy daa ñëw fekk waa ji di wax Marwan wala bu ma fa woon mais mooy man Marwan non wax naa ko laata muy yéeg ab. xew-xew bu mel nii daal na ma ak moom ñu ànd mu téye sama loxo ma téye loxo mu dem ba yéeg ma wax ko ko bi ñu baree ma waxaat ko ko kon nag tey bu ñëwee defar loolu bu boobu ci boppam nee na wax bàyyi nañ li dañ eh, eh, ko ndax nit ñi dootuñu noodu dootuñ toog dootuñ woon toog di déglu sama xutba bi ginnaaw bu ñu jullee ba pare ma def ko ci kanam nag kon xutba bi kon wax na lii kat mooy boobu jógewu ci Seydina Abu Sa'id nekk ci mbooloo mi toog comme ne moom def na li ko war ba pare léegi nag bi kële nga xam ne moom mooy door a gis accès ci riwaay bii ñu nekk moom bi mu accès gis Marwan ci xaal boobu mu ne ko eh julli la njëkk rek Marwan naan ko kat turi ka maa hunaalika ah ba nañ la ne foofu de waaw mu ne nag Seyna Abu Sa'id ne Kanta kii moom def na li ko war waaw loolu tekkiwul ne moom Seyna Abu Sa'id deful li ko war si def na ko ko li ko war waaw. bu dee ci kaw di bi muy agsi daa agsi fekk muy wax moom mooy mu ne waaw kay kii moom def na li ko war mooy lii la mooy inkaarul munkar gis loo xam ne du noonu nit di ko def nga yee nga laay biir ko ne ko ah mbir mi kat du nii nag mbir maa ngi noonu euh, kon insha allahu taala xam naa kon dañuy yem bi euh, hadis bi des na de des na <laughs> waaw <laughs> waaw kon euh, ndax des na léegi léegi nag mu des léegi digle lu baax lii yeneen may saa saa mooy kon ñu gis istidlaal bala ñu pare insha allah bi Sayyid Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu def mooy tegtaloo jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam ngir wan ne Sayyid Marwan nii li nga def waroo def ndax yonent bi alayhi salaatu doon loon def nii de ba pare mu tegtaloo bi nga xam ne loolu mooy riwaay bële mais riwaay bii ñu nekk alhamdulilah li tax mu ne waay nii de waay ji dugg gis Marwan ne eh, yow de julli la jot a def Marwan naan ko waaye kon turu ko maa xunalik ba nañu ñu ne woon foofu xanaa ñu wóoli xaw waaw mu Seydina Abu ne Kanta kii moom kii moom moom moom moom moom moom qad qadaa ma alayhi waaw kii kii moom de def na li ko war li gàll woon ci loo xam comme responsabilité gàlle na ko déchargé wu na ci ndax wax na la mu war wax waaw loolu ba pare mu tegtaloo xadiis bii man ra'a minkum munkaran moo tax. loolu moom Marwan def munkar la ci par rapport rek boo ko jàpp li yonent fay satan doon def parce que bu dul woon munkar si naa bu saa yi du du du tegtaloo xadiis bi waaw mais àggul foo xamante ne nii nag lu xaraam la loo xamante ne day tax julli ji yàqu comme niñ ko gise mu tegtaloo ci xadiis bii nag ne man di dégg naa yonent fay satan ne li tax ma ne kii moom li ko war def na ko man ra'a minkum munkaran ku gis lu dul noonu daal naka sa fal yughayyiruhu bi yadihi na ko soppeek loxoom bu ko manul na ko defeek làmmiñam bu ko manul na ko metti ci xolam te loolu mooy li gën néew ci ngëm yàlla darajaay ngëm yàlla yépp booboo ci gën néew ci ñett yi mu fi lim nii kon nag lii la Seydina Abu Sa'id wax kon bii di ñëw nag mu def waa xadiis bi ci boppam kayfa al amru bil ma'ruf wa kayfa an nahyu ak lan mooy ay réglam lan mooy ay ndax l'islam tout est du diine anarchie du diine asaalu du waaw mu nekk pëccëxoo boo xamante ne nii bu la kenn indescriptible bu la kenn man la nag na décrire déedéet loolu l'islam l'islam c'est une c'est une voie ordonnée une religion ordonnée nan la ñuy wootee jëme ci lu baax tey aay nit ñi jëme ci lu bon loolee insha allah moom la ñuy gis ci jotaay bii li ñëw ci hadith bi ci baatu hadith bi boo gisee li ñu fi wax yépp mu ngi tourner autour de li jiitu woon xadis bi te feeñul ci xadis bi nii la ko Seydina nii la ko imaamu Nawawi indee fii mooy loolu la ci indi moom li ko soxal mais boo demee sax imaam Muslim liñ fi wax nii yëpp day feeñ waaw awwalu man bada bil xutbati yawma al-iid qabla as-salaat Marwaan fa qaama ilayhi rajulun fa qaala as-salaatu qabla as-salaatu qabla al-xutba fa qaala qad turika maa hunaalik ba ni mu jeexee waaw fa qaala Abu Sa'iid ammaa haadaa faqad qadaa maa alayhi léegi ñun foofu la ñem ci li ñuy wax boobu ba léegi la ñem léegi nag bii di ñëw mu def sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in fa bi qalbihi wa dhalika at al-iman te bu boobaa dinañ ñëw dëkk lëkkaale beeg bii nga xam ne mooy buntu digle eh, eh, yi tey tere safaan ni xam ne la leere